a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man ihtadaa bihadyihi ilaa yawmid diin ammaa ba'du fayaquulu al imaamul haafidu abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi raabi'i wa sittiin ba'dal mi'a baabu fadli man maata lahu awlaadun sigaar kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu neuf cent cinquante et un ci chapitre cent soixante-trois ñu jeexaloon ko baabu sanaa'i nnaasi ala al-mayyit muy xadiis bi mu ne woon an abil aswad rahimahullah annahu qaala qadimtu al-madiinata fajalastu ilaa umar ibn al-xattaab radiyallahu anhu bani mu jeexawoon tey ñu war a gis avant dernier bunt ci kitaabu iyaadatil marid ci téere bi nga xam ne moom lañu nekk boobu ba léegi muy chapitre cent soixante-quatre téeméer ak juróom benn fukk ñeent mu ne baabu buntu fadli ngëneelu man ki nga xam ne maatalahu faatul na ko awlaadun ay gone sixaar yu ndaw koo xamante ne daa am ay doomam yu génn àddina yoo xam ne gone lañu kooku ngëneel gi nga xam ne moom la am waaw waaw musiba gu la yàlla teg jullit bi loolu na xam ne loolu ngëneel la ngir moom waaw ngëneel la am jël say doom ak ni muy takk ci xolu waajur kooki am nay ngëneel bunt bii nag loolu lay leeral al imaamu rahimahullah dina fi indi euh, ñeenti xadis ñetti xadis ñetti xadis muy xadis numéro cinq neuf cent cinquante deux neuf cent cinquante trois neuf cent cinquante quatre indiwul nag ci kanam ay laaya daa ñëw rek dugg ci xadis yi kon xadis bi njëkk muy xadis neuf cent cinquante deux mu ne an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin yamuutu lahu salaasatun lam yablughul hinsa illaa adxalahu allahul jannata bifadli rahmatihi iyyaahum muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu nawawiyu mu indi xadis mu njëkk kon ci buntu bi mu ne an Anas mu ne mu ngi jëlee ci Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal mu ne nee na qaala wax na rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na ma min muslimin amul benn jullit boo xamante ne ni yamuutu dina faatu lahu ñeel ko salaasatun ñett ci ay doomam lam yablughul xinsa tolluwuñ fu ñuy defe bàkkaar tolluwuñ fu ñu leen di togge jëf mooy gone yoo xam ne majeur guñu illaa lu dul ne adxalahu llahu que jullit boobee ñàkk ñett ci doomam yi yoo xam ne majeuruñu lu dul ne borom bi tabaraka wa taala dina leen dugal aljannata dina ko dugal kookee ajjana bi fadli rahmatihi ndax gëneelu yërmandeem gu yaatu gi iyaahum bi mu amal waajur yi doom yële yërëm gum leen yërëm tax mu jël seen baay dugal àjjana mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi waaw mu ne xadiis bi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo waaye xadiis bi à vrai dire al imaamu muslim soloowu ko imaamul Buxaari kese ko solo imaam dafa def def le hmm? mooy imaamu Muslim soloowul xadiis bi jële ko Anas ki ko solo mooy al imaamu Ahmad sëriñam solo na ko na noon al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'iyu naka noon al imaam Ibnu Maaja te kaddu yi nga xam ne moom la fi al imaamu Nawawi indi imaamul Buxaari indiwu ko nii imaamu Nasaa'i moo ko indee nii hmm? Euh, imaam Ahmad xaw na niroo mais dëgg-dëgg imaamul Nasaa'i moo di ci te nañ ko gis léegi al kanta imaamul Buxaari ci ñaari bërëb ci ñaari bërëb la ko indi kitaabul janaa'iz baabu fadli man maata lahu waladun fahtasab ak kitaabul janaa'iz baabu maa qiila fi awlaadil muslimiin buñ gisee biñ njëkk a gis. al imaamul Buxaari mu ne haddasanaa Abu Ma'mar kon imaam Muslim solo ko ma hadiis bi dëgg-dëgg muttafaqun alayhi mu ne haddathana Abu Ma'mar imaamul Bukhari Abu Abdillah mu ne nettali nañu Abu Ma'mar di Abdallah ibn Amr ibn Abil Hajjaj Maysara ah, Abu Ma'mar al-Minqari al-Minqari mawlaahum al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul Warith mu ne ki ñu nettali ma Abdul Warith di Abdul Warith ibn Sa'id ibn Dhakwan at-Tamimi al-Anbariyu mawlaahum Abu Ubayda at-Tannuuriyu al-Basriyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abdul Aziz mu ne ki ñu nettali ma Abdul Aziz di Abdul Aziz ibn Suhayb Abu Hamza al-Bunaani rahimahullah gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna al-Bunaani mawlaahum al-Basri al-A'maa rahmatullahi alayhi an Anasin moom moo ko jëlee ci Seydina Anas muy Anas ibn Maalik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 ci kitaabu uh, janaa'iz baabu maa qiila fi awlaadi muslimin bii nag ba maa min annaasi min min bi da ko cee boole min muslimin yutawaffaa lahu thalathun lam yablughu al-hintha illaa adxalahu allahu aljannata bi fadli rahmatihi iyaahu nii la koy le maa min annaas amul ci nit ñi min muslimin ab jullit yutawaffaa lahu thalath koo xam ne ñetti doom doom dañoo génn àddina lam yabluxu te ba ñuy génn àddina kenn ci ñoom jotewul alxinsa mooy majorité hmm? mooy géntuñu lu dul ne ñooñee illaa kookee waajur woowi adxalahu allahu aljanna borom bi na ko dugal àjjana bi fadli e, e, rahmatihi iyaahum léegi wax naa la kanta kaddu yi imaamu Nawawi indi fii imaamu Nasaa'i rahimahullah moo ko solo na wal imaamu Ahmad ibn Shu'ayb moom ci kitaabul janaa'iz man yutawaffa lahu thalaatha mu ne akhbaranaa Yuusuf ibn Hammaad mu ne fi ñu xabaare mooy Yuusuf ibn Hammaad Yuusuf ibn Hammaad al-Ma'ni Abu Yaquub al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abdul Waaris moom lañ gi sànq muy Ibn Sa'iid ibn Dhakwaan at-Tamiimi al-Anbari mawlaahum at-Tannuuri al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abdul Aziz ibn Suhayb rahmatullahi alayhi radiyallahu anhu nangool qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin yutawaffa lahu thalathatun min alwalad lam yablugh al-hinsa illa adkhalahu allahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahum yi ba pare bool law ma min muslimin yutawaffa lahu thalathatun min alwalad moo xam ne ay doomam yoo xam ne nag lam yablugh lam yablugh al-hinsa jotewuñ fu ñuy defe bàkkaar ah wa kaanu yusiruna ala al-hinsi al-azim waaw di naq ci seen jaamu yàlla yoo jaamu xërëm yoo ñu doon bokkaale borom bi koo xam ne àggul fu muy defe ay tojaange ay bàkkaar lu dul ne borom bi dina dugal seen waajur ndax yërmandeem eh, ngëneelu yërmandeem gi mu yërëm doomam yoo yële génn àddina kon hadith bi kon dëgg-dëgg kii moo ko soloowe noonu al imaamu an-Nasaa'i moo ko soloole ni imaamul Buxaari gis nga nga xam ne loolu lañ ci wax kon mu ngi noonu ginnaaw loolu lëkkaale hadis bi ak suñu bunt bi lëkkaale mooy ngëneel di nekk ci li yonent bay saa saam bi ñu xamal kenn amul benn jullit loolu nag góor ak jigéen ci yam koo xamante ne ñetti doomam dañoo génn àddina yoo xamante ne gone lañu majeur ñu ñu génn àddina lu dul ne ah, borom bi tabaraka wa dina dugal waay waajur woowee àjjana allahu akbar hmm? <laughs> allahu akbar ah. <coughs> waaw koo xam ne tollootul fu ñu koy alxins fu ñu koy bindale eh, ay bàkkaar ak yooyu alxins mooy azand ah. kon nag mu na noon nga xamante ne nii waajibu <coughs> xale bi tollagul fu majorité kooku mu ngi noonee kooku kon gëneel gaangoom <coughs> ndax yërmande bi fadli rahmati iyaahum waaw waaw léegi loolu rahmati iyaahum rahmatu kan la ndax baay ji waajur bi yërëbu ne gum yërëm doomam yi wala borom bi tabaaraka wa taala yërëm dégum leen yërëm dugalaala ci seen baay àjjana yaa yooyu xam nga muxtamal la hmm? waaye am riwaay yuy wane ne borom bi la taxa borom bi la nag taxa tabaaraka wa waaw borom bi ah kon eh, mu des am na xadis bi Utba ibn Abdillah sulami jëlee ko mu ngi ci Ibn Maaja ci sanad boo xam ne bu xasan la mu mel ne xadis bi foofu da ne da ne boo bu génn mooy waajur woo xam nit koo xam ne dafa ñett ñàkk ñetti doomam yoo xam ne majeuruñu illa talaqawhu min abwaabil jannati samaniya min ayyihima min ayyiha sha'a daxal mu ne boo lu dul ne doomam yooyu dañ koy accueillir di ko xaar ci juróom ñetti bunti àjjana yi waaw di ci teeru seen baay boobale wala seen waajur woowale bu ko ci sopp lay dugg allahu akbar Hmm? Allahu akbar hmm? kon mu ngi noonu Allahu akbar ah. kon ci ngëneelu yàlla nag gu mu yërëm li nga xam ne mooy al awlaad damir boobu nag wax nañ la bi fadli rahmatihi al imaam ibnu mu ne nee nañu inna damira fi rahmatihi lil ab mooy ndax yërmande gu doom gu baay ji rahmatihi baay ji yërëm doom yi ndax da leen doon yërëm ci àddina hmm? borom bi fayee ko tamit yërmande googu ci àllaxira dugal ko àjjana waaye loolu mooy boroom bi la ci jublu te loolu imaam al-Hafiz mu ko tuddee mu ne wayu ayidu liy dëgëral ne borom bi la fi riwaayat Ibn Maaja min hadha al-wajh dana bi fadli rahmatillahi iyyahum waaw ngëneelu yërmande yàlla bi am ci ñoom waaw mu ne imaamu Nasaa'i na ko hadiis Seydina Abu Dharr mu ne illaa ghafara Allahu lahumaa bi fadli rahmatihi lu dul ne borom bi dina jéggal ñaari waajur yooyu ñàkk seen doom ci ngëneelu yërmandeem kon mu ngi noonee loolu euh, mu imaam al-Tabarani soloo na wa Ibn Hibbaan ci al-Haaris ibn Aqyash mu ne yëkkati hadis bi ab sahaba yonente bi alayhi salaatu salaam mu ma min muslimayni yamuutu lahuma arba'atu awlaadin illaa adxalahuma allahu aljanna bi fadli rahmati lii def pour bi rahma fadli rahmatihi ha boobu ci yàlla la jublu la waaw amul benn ñaari wéy ngëm yàlla yoo xamante ne ni dañoo ñàkk seen ñeenti doom lu na borom bi ne ko dugal àjjana ci ngeneelu yërmandeem na ko noon mu ne na ko noon ci xadiis Amr ibn Abasa tamit indi na lu mel nii kon nag mu ngi noonee walil wallahu taala a'lam kon xadiis bii nii ginnaaw lii lépp kon gis nañ ne bokk na kon ci ngëneel li nga xam ne moo nekk ci nit ku ñàkk ay doomam fekk ñu nekk gone mooy ne borom bi tabaraka wa taala dina leen dugal dugal kookee ajjana eh, ci yërmandeem voilà voilà kon nag mu ngi noonu hmm? léegi al imaamu al xaafidu nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadis muy xadis neuf cent cinquante trois naan wa wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yamuutu li ahadin min almuslimiina talaatatun min alwaladi laa tamassuhu nnaaru illaa taxillatul qasam muttafaqun alayhi wa taxillatul qasam qawlullahi ta'aalaa wa in minkum illaa waariduhaa suuratu maryam wal wuruud huwal ubuuru ala ssiraat wa huwa jisrun mansuubun ala dahri jahannama aafaana allahu minha kon al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadis bi mu ne wa an abi hurayrata mu ne damu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi di sayyidina wa mawlaana abu hurayra mu ne annahu qaala nee na qaala wax na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne laa yamuutu du faatu li ahadin kenn ñeel kenn minal muslimiina ci way wommatu yi way jullit du ko du faatu le salaasatu ñett minal waladi ci doom mi laa tamassuhu naar mu ne kookee nga xamante ne jullit boo xam ne ñàkk na ñetti doomam lu dul ne kooku laa tamassuhu naar kooku safara du ko laal waaw waaw illaa bu dee ne da dina fa jaar lu dul taxillatal qasami moo luy tax taxillatal qasam mu ne ca suuf wa taxillatul qasami loolu na nga dégg mooy qawlullahi taala mooy wax ji yàlla wax ne wa in amul kenn ci yéen illaa waariduhaa lu dul na jaar jahannama dina jaar safara ah oh. oui ay benn seetaan seetaan naa <laughs> mooy siraat moom lay leeral nii ne borom bi dana wa in minkum amul kenn ci yéen illaa waariduhaa lu dul na jaar sawara mooy tiim ko moo tax mu ne wal wuruudu eh, jaar jooju nag huwal ubuuru mooy romb gi nga xam ne moom ngay romb ala siraat yi ci siraat gi nga xam ne ah, wa huwa tawam jisrun ab pong la mansuubun bu ñu teg ala zahri jahannama ci kaw jahannama boo xam ne nit ñi ci lañuy jaar ngir mën a jàll dem aljana wala pëtëx waaw ñoonoo am comme ni ko yonent bay sa sam leerale ci ay hadis ñoom suy naan barak yooyu radiyallahu anhu alhamdulillah mooy suwaa nga jàll ndax ci jahannama la ñuy teg benn pom boo xam ne moo gën a sew karaw moo gën a mën a yëngu jaan bu ñu jam waaw di yëngu rek alhamdulilah ku nekk nag ca nga war a jaar waaw siraat moom mooy siraat moom siiwee siraat <coughs> yoon alhamdulilah ñenn ñi nag dañ koy jaar duñ ko yëg parce que yeneen saa sam ñenn ñi nee na ñenn ñi dañ koy romb comme melax waaw ñenn ñi dañuy romb kal barq waaw comme éclair ray yàlla ñenn ñi moom comme ku yéeg naaru góor ni ñuy dawe aw fas ainsi de suite ñu gis ñoo xam ne moom dañuy dox seen lumière tàkk buñ takkee mu avancé bu fayee mu taxaw allah wal iyaadu billah waaw ñii di pëtëx ci biir loolu mooy siraat waaw koo dégg wàll du jaar siraat kooku mooy waxin la rek mooy ne dafay jaar jaar boo xam ne du ko yëg waaye li borom bi wax mooy am waaw amul kenn ci mbindeef yi ku mën a dem àjjana lu dina jaar jahannama siraat gi jaar gi ci kaw jahannama waaw wa in minkum borom bi wax kon nag mu ne loolu la comme que borom bi moo engagé jëloon ne loolu ñépp koy def. mu ne ki nga xamante ne nii nag moom moo faatule ñetti doom kooku safara du ko laal lu dul xanaa loolu mooy romb gam fay romb te mooy romb gi waaw mooy dina romb safara ni fa ñépp kenn di rombe ndax in wa in minkum illa waariduha <coughs> waaw mu ne lool kon gisrun ab pong la man suubun wala mam duut boo cox ba ñu tàllal waaye day day day zigzage ala zahri ci kaw jahannama sawara jahannama aafana allahu minha yal nañu yàlla daal di muccal ci sawara amin kon hadis bi dii la kon ku génn àddina ku am ku génn la ñetti doom yoo xam dañoo génn àddina sawara du la laal lu lu toll noonu mooy romb ngay romb siraat jeex na mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu ah. al Bukhari ak imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bi mooy est-ce que première njàngan mooy est ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet xadiis bi Seydina Maalik ibn Anas solo woon ko ah, ci lu jiitu kitaabul janaa'iz al hisba fil musiba bi muñ te tax ci musiba. waaw boo ko muñee te yàlla tax yow moom looloo lay kii mais nag bu dee yow yàlla dalaa faatal ay doom loolu tamit xam nga loolu taxawuñ ci woon sànq yow nga saalis waaw du moo dogalu yàlla man yàlla xanaa gisul woon ñeneen ah daxa man sama doom yi ah waay waay borom bi tabaaraka wa waay waay waay man de yàlla man baax ñuy wax ci moom seet ah loolu loolu moom daa xaraam waaw moo tax eh, eh, eh, Seydina Abu Hurayra xadiisu imam Malik bi mooy leeral loolu ah kene mooy waa ji muñ ko xoola imaamu Malik Malik dafa jële an Muhammad ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm ci moom la ko jële hmm? al ansaari an-Najjaari rahimahullah Abu Abdil Maliki rahimahullah an abiihi muy Muhammad jële ko ci Abu Bakr baayam di Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al ansaari ñi ne Abu Bakr ñi ne Abu Muhammad al-Khazraji an-Najjari al-Madani al-Qadi an Abi an-Nadr as-Salami mu jël ko ci Abu an-Nadr as-Salami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala moom mu ne anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yamuutu hmm? mu ne laa yamuutu du faatu li ahadin ñeel kenn waaw minal muslimiina salaasatun minal walad ñett ci jiwooy ngëm yàlla yi ñett ci ay doom fa yahtasibuhum wala fa yahtasibuhum illaa kaanu lahu jannatan junnatan minan naar waaw mu muñ ko te yàlla tax waaw musiba googu ko dal ñett ñetti doom nga am ko mu génn àddina waaw nga muñ ko te yàlla tax ñoom ñoom ñu génn àddina moo xam ci même occasion wala kii danga am benn doom mu gaañu nga amaat beneen doom mu gaañu wala nga amaat beneen mu gaañu wala ñoom ñëpp a ngi foon ñuy gaañu par kenn kenn lu mu ci man di doon mais nga muñ ko te yàlla tax voilà c'est ça lu dul ne muñ googu musiba googu nga muñ dina nekk junna mooy protection bouclier mi nga xam ne mooy sa dox mooy dox sa diggante na naar ak safara léegi bi nga ko waxee fa qaalat imra'atuna inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam te loolu hadith sayna Abu Sa'id bi bi ñëw bi muy dina ko am jigéen bu fa woon fa yonent bay saa saam ne ko ya rasulullah isnaani waa yonent saa salaam waa ñaar nag bu dee ñaar la na nekk bu dee ñaar mu ne ko waaw aw isnaani yonent saa saam ne waaw bu dee ñaar tamit kon euh, euh, lii lu amaam solo waaw waaw waaw kon fayya tasibuhu ah. kon mooy il faut waaji muñ ko mais bu dee ñu waxoon la def loolu non seulement dafa xaraam mais ñàkk na teggin te kooku dañ ko naan yee salaatal yow sa sa sa sa ngëm yàlla quoi parce que quand même di xëccoog yàlla ci dogalam naan man de yàlla man man yàlla man man man baax ñi wax ci moom yée yi jaaxal na ma man sama doom yi nangam ak nangam kon ñu ngi woon ci eh, taxrij bi waxoon nañ kon imaamu Maalik rahimahullah soloo na ko na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal na koy soloo na ko noonu al imaamu an-Nasaa'i rahimahullah ak at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja imaam Abu Daawuda moo ko solo al imaam al-Buxaari bi moom muttafaqun alayhi la kitaabul janaa'iz baabu fadli man maata lahu waladun fahtasab gis nga gis nga li ko imaamul Buxaari eh, kii fahtasab waaw kon nag moo baal moo qaala Allahu azza wa jalla wa bashiri saabiriin mu ne yeneen tibay saa saam bëggalal euh, euh, ñi nga xamante ne ñooy muñkat yi waaw kon loolu lu am am solo la wax tasaba waaw waaw moo tax al imaamu loolu da ci am solo te loolu <laughs> ndax sànq bu njëkk bi waxuma ko woon al imaam Ahmad solo na ko ci yoonu Mahmoud ibn Labid mu jëlee Seydina Jaabir yëkkati ko ba di leen saa saa mu ne man maatalawu salaasatu milal walad fahtasabahu daxalal janna qulnaa yaa rasuulallah salaasa wasnaani qaala wasnaan qaala Mahmoud qultu li Jaabir uraakum law qultum wa waahid la qaala wa waahid qaala wa ana azunnu zaalik <laughs> ah. Mahmoud ibn Labid aw ah, Mahmoud ibn Labid saxaaba la mais saxaaba bu ndaw la quoi nee na man de man fàttalikuwuma ci yonent bay saa saab lu dul benn occasion boo xam ne daa ñëwoon suñu quartier di fo ñun <laughs> xale yi di ñu ñu rootal ko ci suñu teen bu nekk foofu baagu ndox mu yeneen saa saa guux ci ndox mi di fo ak xale yi di leen ko ëpp naan naan leen ko fuuf xale yi di <laughs> <laughs> nee na man de buusu googu ma doon buusu man moom la loolu image boobu rek la am ci <laughs> non c'est inimaginable léegi quoi <laughs> gars yi léegi nga dara ñii ñoo fi yoroo yàlla yoleen saa salaam buñ ñëw xale yi daw saay wala jàpp nañ ne xola euh, foo xale loolu day wàññi sa sa sa personnalité mooy amoo perso da nga koo amul woon non wàññiwu ko da nga koo amul tous Mahmoud ibn Labid nii la <laughs> mooy comme kooku <laughs> ah mooy moom moom ah moom moom am na sax lu mu fàttaliku am na ñoo xam ne fàttalikuñ dara waaw ay liir lañu woon ay salaam ñu ngi leen di yëguñu sax li xew <laughs> mais ay saxaaba lañ ci côté boobu mais ci wàllu euh, nettali xadiis ay taabee lañ léegi Mahmoud ibn Labid boobu moo jëlee xadiis Seydina Jaabir. Seydina Jaabir ne yonent saa salaam nee na képp koo xam ne faatul na la ñetti doom nga muñ ko te yàlla tax di nga dugg àjjana nee na ñu ne ko wax yonent saa salaam ak ñaar yonent saa salaam ne waa ak ñaar Mahmoud ibn Labid ne Seydina Jaabir ne ko man nag yaakaar naa ne yow bu yéen bu ngeen ko waxaatoon bu ngeen ko ne woon même benn dina wax benn Seydina Jaabir ne ko man itam de loolu laa yaakaar <laughs> yaakaar naa ne bu ñu demoon ci boo gisee Seydina Omar taayee xarit Euh, euh, euh, bi muy wax abul aswad ah naan amul kenn kuy génn àddina mu seedeel ko mu seedeel ko ñeent ci way ngëm yàlla yi lu dul ne day dugg àjjana nee na ma ne ko ñu ne ko waaw yonent saa salaam ah waaye ñett ñett waaw ñeent ñu ne ko yore saa salaam ñett mu ne waaw ñett ñu ne ko waaw yore saa salaam ñaar nag ñaar kese mu ne waaw ñaar mu ne waaye laaju ñu ko benn ko wax <laughs> Mahmoud ibn Ladin nag nee na Seydina Jaabir man ne na ko man nag foog naa bu ngeen ko waxoon benn mu ne leen benn ah <laughs> Seydina Jaabir ne ah man de wax dëgg yàlla tamit noonu laa yaakaar yaakaar naa ne bu ñu ko waxoon benn it mu ne ñu benn mu ne ñu benn. kon loolu la Mahmoud ibn Labid daal di wax sayyidina Jaabir waaye de toute façon am na xadis boo xam ne al imaam Abu Hurayra moo ko solo imaamul Buxaari dina ko euh, bi mu ne lool luy ne benn sax ci la waaw <laughs> bay saasaam nee na yaqulu Allahu azza ma li abdil mu'mini indi jazaa'un ida qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa aljanna hmm? thumma ihtasabahu thumma ihtasabahu ak am solo waaw ah lu dul ne dina bokk ci waa aljana te hadis boobu boo fàttale ko xadis 32 lañ ko gisoon ci Riyad bi euh, bi wax ci wàllu muñ wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu allahu ta'ala ma li abdil mu'mini 'indi jazaa'un idha qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al janna kon ci baabu sabr lañ ko gisoon suñu boroom ne amul benn lu hadithul qudsi yonent bay saa saam ne boroom bi nee na amul sama jaam bi nga xam ne dafa gëm yàlla amul benn pay bu dee ne damaa jël la ñu naan la prunelle de ses mooy euh, euh, seru xolam muy doomam ma jël ko ci waa ci àddina bii mu muñ ko te yàlla tax lu dul ne ko àjjana gisoon nañ ko chapitre trois baabu sabr kon lool ñuy ñuy gise ne yemul kese sax ci euh, euh, ñaar yooyu yeneen bay saa saam xamal nañu bële mais nag à condition nit ki na muñ te yàlla tax kon loolu am solo la kon fastasaba il faut mu nekk day muñ gërëm li yàlla ndogal waaye nag delloo mbir yi ci yàlla bu ko tee nag ay rongoñam génn comme niñ ko gisa woon loolu wàññiwul dara kene kooku day wane ne xol bi gërëmul sii gërëm na te gis nañ ci hadis mel noonu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw kon da nga amu ci loolu na la leer ne am na ci waaw <laughs> waaw te al an dafa solo wa kon al imaam Ibn Hibbaan te hadis yi naa Jaabir ibn Abdillah foofu ñoom solo nañ ko ci riwaayam waaye eh, ci eh, imaam eh, Ibn Hibbaan ak An-Nasaa'i jaare na ci yoonu Seydina Anas ra mu ngi yëkkati mu ne man ihtasaba min sulbihi thalatha daxala al mu ne man ihtasaba képp koo xamante ne nii muñ na ci ay doomam yoo xamante ne nii ñetti doomam yu mu génn àddina yu génn àddina muñ ko te yàlla tax ci doomu gëñoom koo dina dugg àjjana kon lool lu am am solo la kon loolu dañ ci xam ne même xadiis yi bu dee de tudd ci muñ googu mooy muñ gi ci la voilà moo tax al imaam al na xajar bi mu indee lii ci al fath di ko leeral mu ne wal axaadiisul mutlaqa mahmuula ala al waaw mu ne te loolu xadiis yi nga xam ne dañ koo jooyal dañ koy yen ci li nga xam ne moo ko tënk voilà kon euh, mu ngi noonee euh, allahu taala aalam kon xadiis bi nii la ko al imaamu al Buxaari daal di solo waaw kon euh, est gisoon nañ al imaamu waaw noor gisaguñu woon dañoo ne woon dañu dañu waxoon rek buntu bi mu ko indi ni mu tudde buntu bi ngir wane lool kon al imaamul Buxaari kitaabul janaa'iz baabu fadli man maata lahu waladun fahtasab mu ne haddathanaa Aliyun mu nekk ñu nettali mooy Ali di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaahum Abul Hasani ibn al-Madini al-Basri muy hayatul waadi muy Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'aala sëriñ bu mag qaala mu ne haddasanaa Sufyaan mu nekk ci nettal mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki rahimahullahu ta'aala mu ne qaala mu ne sami'tu Zuhri mu ne dégg naa az-Zuhri di al-imaam Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn Zuhrata ibn Kilaab Abu Bakr al-Qurashi rahimahullah an Sa'iid ibn al-Musayyib mu jëla ko ci Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Amran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad sayyidu taabi'iin sangu taabi'iin an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yamuutu li muslimin ah li muslimin wa li ahadin comme fe alhamdulillah thalathatun min al-walad fa yalija an-naar illaa tahillatal qasam qaala abu abdillah waaw moom nii la ko du maatul du du faatule benn jullit ñett ci ay doomam muy dugg safara lu dul taxillatal qasam léegi mu ne qaala wax na abu abdillah abu abdillah mooy al buxaari ne loolu lim ci jublu mooy wa in minkum illa wa illa waariduha lu dul ne dina ko dugg mooy liñ la wax sànq imaamu Nawawi di ko wax ci romb gi nga xam ne moom ngay romb jisru jahannama li nga xamante ne mooy pon boobale nekk ci kaw jahannama muy siraat loolu lay wax mu ne abu abdillah di al buxaari rahimahullahu tabaraka wa taala moom loolu la ci hadis bi jublu loolu la ci e, yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di jublu kon kon kon kon Euh, léegi mu des al imaamu muslim rahimahullah ah. hmm? loolu am na nag ci riwaay yoo xam ne dana imaamu Zuhri euh, ne bi mu waxee loolu <laughs> euh, ci sunanu Sa'id ibn Mansur jële ko Sufyaan mu mujj na dana summa qara'a Sufyaan Sufyaan daal di jàng wa in minkum illaa waariduhaa mu jaar ci yoonu Zama ibn Salih mu jëla ko ci az yi ci fin bi mu ne qiila wa maa tahillatul qasam ñu ne ko qaala qawluhu taala man la mooy tahillatul qasam mu ne loolu mu ne mooy li borom bi kawe te yéegul wax way minkum illaa waariduhaa kon mu ngi noonu <clears throat> na ko noon Abdul Malik ibn Habib noonu la ko solowee jële ko ci al imaamu Malik ibn Anas rahimahullah mu daal di koy tafsire nii na ko noonu imaam at-Tabaraani soloo ko ci xadiis Abdurrahmaan ibn Bishr al-Ansaari mu yëgati ko radiyallahu anhu mu ne man maata la saa'atun min al-walad lam yablugh hinsa lam yarid an-naar illaa aabira sabiil waaw képp koo xam ne faatule na ñett ci ay doomam yoo xam ne matuñu gis gént lu dul ne du dugg safara lu dul xanaa kuy rombu yoon mooy rombu jahannama voilà mooy loolu ne am na yu bari yoo xam ne ñëw na ci xadis yooyu di ko wane ñëw na ci xadis Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani mu jëloo ko ci Seydina Anas al-Juhani di Mu'adh ibn Anas boog al-Juhani eh, mu yëkkati ko ba ti Yonent bi alayhi salaatu salaam mu doon wax képp koo xam ne dafa doon xarasa dafa eh, mooy di sàmm gannaaw jullit yi ci xare wala yooyu wala ci frontière yi mutatawwi'an lam yara an-naara bi'aynihi illaa tahillata al-qasam fa in minkum illaa waariduhaa loolu moom foofu dafa ñëw ne yonent way saa ko wax kon euh, bon léegi nag euh, boroom xam-xam yi wute nañ waaw mais aaya bi ana waat gi <laughs> ñii ne muqaddar la ay wallahi in minkum illaa waariduhaa lu ñu nattale la mel boroom bi naan waa ngi waat ci yàlla que amul kenn ci lu dul dina fa jaar waaw ah comme fa rabbika la nahshurannahum ah ñii boobu la wax foofu noonu moom lay wax fii aw wa in minkum waant naa ko ci sa borom li ne woon la lu dul kenn ci yéen eh, dina jaar ca jahannam hmm? kon nag loolu eh, eh, lu am solo la kon noonu la ko al imaamu al Buxaari solo kanta al imaamu muslimu al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullah moom mu ngi indi ci kitaabu al birri was-sila wal aadaab baabu fadli man yamuutu lahu waladun fa yahtasibu gis nga loolu imaam mooy imaamu Nawawi ñoo ko tudd noonu mu ne haddathanaa Yahyaa ibnu Yahyaa mu ne nettali nañu Yahyaa ibnu Yahyaa di Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahyaa ibnu Hammaad at-Tamiimiyu al-Hanzali mawlaahum rahimahullah moom mu ne muy Abu Zakariya Rayhaanatu Naysaabuur rahimahullah mu ne qaala mu ne qara'tu ala Maalik jàng naa ci Maalik ibn Anas wax nañ la solo na ko ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani rahimahullah an Ibn Shihaab gis nañ ko sànq Abu Bakr ibn Shihaab ani Sa'id ibn al-Musayyib gis nañ ko sa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu gis nañ ko sa an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yamuutu li ahadin min al-muslimiina thalaathatu min al-walad fatamassahu an-naar illaa tahillata al-qasam bii moom la imaamu Nawawi daal di indi e, fii nga xamante ne ni mooy e, ci Riyaad bi bilan nag laa tamassahu an-naar e, illaa tahillata al-qasam kon loolu lu amaam solo noonu la ko al imaamu euh, Abu Hurayra indee foofu waaye euh, imaam Muslim jëlee na ko tamit ci beneen yoon boo xamante ne boobu mooy euh, dane boobu yoneen saa salaam dafa wax ay qaala li niswatin min al ansaar laa yamuutu li ihdaakunna thalathatun min al waladi fa yahtasibahu illa daxalat al janna gis nga lii ba léegi day wane eh mooy di muñ ko te yàlla tax muñ ko te yàlla tax bi loolu da ciy dugg mu ne jigéen ñooñu la ci wàllam saar kenn ci yéen du faatule ñetti ci ay doomam mu muñ ko te yàlla tax lu du ne dina dugg àjjana fa qaalat am benn jigéen min hunna ci ñoom ne awis na tay ni yoneen awis nay ni yaa rasulallah yoneen saa sallam ne awis nay ni waa ñaar wala ñaar mu ne yoola ñaar kon nii la ko al imam imam yi daal di solowee rahmatullahi alayhim hadis bi moo bi ñu jóge daanaka ñoo bokk ay mbir mooy ngëneel gi nga xam ne lëkkaale ma buntu baabu fam li man maat la waaw laarum sixaar ngëneelu ñi nga xam ne dañoo faatule e, ñetti ay doom yoo xam ne yu ndaw lañu waaw gis nga yonent saa salaam nee na kooku safara du ko lu dul xanaa dam fay rombe képp koo xamante ne daa war a dem àjjana e, war a jaar safara ndax we in minkum illaa waariduha mooy romb ga nga xam ne moom ngay romb gisru jahannama kon mu ngi noonee moo tax al imaam al-Xattaabi ne maanaam laa yadxulu an-naara li yu'aqab li yu'aqab li yuqa li yu'aqaba biha walakinahu yadxuluha mujtazan wala yakunu dhalika al-jawaz illa qadra ma yuhallilu bihi ar-rajul yamina mu ne maanaam mooy ne du dugg safara ngir ñu ko fay buggale waaye dafay jaar romb la comme ni nga xamante ne te diir ba mu fay def di euh, jamono jam fay def mooy rek jamono ji nga xam ne nit ki ah Euh, bu waatee def li nga xamante ne mooy tax euh, waatam googee euh, daal di koy taxliilul yamin loolu kese la kon loolu lu am am solo la loolu wallahu taala alam kon hadis bi loolu lay wax bokk kon ci ngëneel yi yi nga xamante ne mooy kon liñ ciy jàngal imaam al-Hafiz Ibn wax ne ginnaaw lu taale bi nii kene awlaadul muslimin fil janna kone goney kon jullit ñi buñ génne àddina àddina li jëm waaw li annahu ndax kat yab'udu day sori anna allah ke borom bi yaghfiru li aba lil aba bi fadli rahmatin hi lil abna borom bi di eh, yërëm ah jéggal bàyyi ndax yërëm gu mu yërëm doom yi alors que que du yërëm seen bàyyi loolu eh, xelluwul voilà loolu xelluwul kon loolu la mu ne kon nag loolu la kon euh, euh, euh, loolu lu amam solo la ah léegi loolu tamit bokk na ci li nga xam ne dañ koy jànge ci hadis bi wallahu taala alam di wane tamit gëneel nga xam ne borom bi noonu la defal xeet bi ba ni nga xamante ne musiba bu toll noonu bu la ko tegee mooy muñal te yàlla tax bu ko defee borom bi day def ñooñu mu nekk protection ci yow safara ba pare daal di lay dugal aljana wallahu taala alam kon alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala